mu ngi tuddoon Kurz ibn Jaabirin ibn Amr ibn Shaybaan ibn Muhaarib ibn Fihrin al-Qurashi al-Fihri moom kon Kurz ibn Jaabir la tuddoon di Kurz di doomi Jaabir Jaabir di doomi Hisl Hisl di doomi Ahab Ahab di doomi Habib ibn Amr ibn Shaybaan mu dem ba ci bokk ci waa Fihr al-Qurashi te bokkoon ci koju Quraysh moom nag Kurzubi laata muy tuub dafa newoon kon niñ koy gise kaana min ru'asa'il mushrikiin dafa bokkoon ci tetu kuffaar yi nga xam ne ñoo gi mooy polythéistes yu mag yi yéeféli euh, ba moo ko yóbbi loolu nga xam ne noon boobu mu nekkoon ci jullit ñi nekkoon tamit kilifa ci yéeféer tax na bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lu jóge ghazwatul Ushayra li imaam Ibn Isaaq wax nee na desu fa lu dul ay bés yoo xamante ne ni guddi yoo xam ne matuñu fukki guddi lu dul Kurzumi ibn Jaabir al-Fihri daal di songu nag li nga xamante ne ni mooy troupeau waa Madina di troupeau jullit ñi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di topp seeni tànk ngir toppi leen dabi leen euh, keroog bi muy génn imaam ibn hisham rahmatullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ki mu bàyyi woon mu assuré intérim bi moo doon foofu ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam mooy zayd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim loolu imaam ibn hisham moo ko wax ne bi muy génn keroog di toppi kurz ibn jaabir mi songu caawa mi kooku la fa bàyyi seydina zayd ibn topp ko ba ni muy àgge ci xur woo xam ne ñu ngi koy tudde safwaan nekk min naaxiyati badrin ci côté badar Ah, waaye wa faatahu Kurz ibn Jaabir Kurz daal di ne rëcc ko falam yudrikhu daal di koy jot daal jotu ko mu rëcc ak la mu jël imaam Ibn Isxaaq ne wa xare bii nii xare bii yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn doon dàqi Kurz ibn Jaabir te jotu ko moom la woowe ghazwatu Badrinil uula mooy xare Badar bu njëkk looloo tax ngay dégg ñu naan ghazwatu badrinil kubra bu mag bi ndax ghazwatu badr boroom xam-xamu si yi siira yi rahmatullah alayhi dañ ko diviser ci ñaari badar mooy badar gii nii bu njëkk bii nga xam ne xeex amul course fa ñëwoon song dëkk bi daal di daw yonent mi alayhi salaatu salaam yëg ko di ko toppi di ko dàq ngir jàppi ko far mu rëcc ndax bi ñu agsee Safwaan ci bërëb boo xam ne foofu ci côté Badar la nekk Badar ab teen la woon bu tuddoon Badrin Badr ci côté bi mu àggee foofu waa ji rëcc ko mu xam ne rëcc ko nag mu arrêté euh, xare boobu la ñuy woowe gazwatu xare Badar bu njëkk bi xare Badar bu mag bi nag mooy bi nga xam ne moo siiw moom la ñépp xam bii dañ koy woowee ghazwatu badrin al ula waaye tamit dañ koy xamee ci ghazwatu safwaan muy ghazwatu safwaan kon bii mooy ñeenteelu ñeenteelu xare ginnaaw abwa buwaat al ushayr wala al ushayra safwaan di ghazwatu safwaan di wala nga ne ghazwatu badrinil ula di xare badar bu njëkk bi imaam ibn isxaaq nee na summa rajaa rasulullah bi loolu xewee nag yonent bi aleyhi salaatu kon kursu rëcc na mu dem foofu ba safwaan gisu ko ci côté badar mu daldi dellu ilal madina daldi dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kursu mi nag ibn jaabir radiyallahu anhu mujj gi dafa tuub bi nga xamante ne nag ci la tuub da ngay gis ni nit la koo xam ne dafa amoon talent de guerre le fait que euh, mu daldi dàqi mu ñëw am fitu songu quand même Madina noonu def razzia bu gaaw mooy opération coup point la def ba pare ak mobilité bi mu àndal songu jël dawat gars yi ñu topp ko mënuñu ko nag moo lay wan ne kon waa ji spécialiste la ci affaire bi radiyallahu taala anhu wa arda moo tax bi nga xamante ne nii ci la tuub moom euh, di Kurz ibn Jaabirin radiyallahu taala anhu imaam at-Tabaraani dafa solo ci al-Mu'jamul Kabiir rahmatullah alayhi mu ne euh, jëlee ci yoonu Salama ibn al-Akwa'i radiyallahu taala anhu wa arda mu ne euh, kur euh, bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi kurzu ibn Jaabir al-Fihri radiyallahu anhu tuube euh, dafa am benn bés am ñu ñuy wax al-Uraniyun ñoom seen histoire siiw na mu ngi ci saxiix yi euh, ñoom dañoo def ni kurzu def waaye ñoom beneen façon lañ ko defee urani yuuna yi dañoo ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwoon ne dañuy tuub si après biñ ñëwee euh, am na ci yenn riwaay yi nee nañ huit lañu woon ñu daldi tuub nekk madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam def fa quelque fan nag euh, wopp gi doon dal waa madina daal moom daal air bi ak climat bi changement de climat bi tax ñoom ñu daal di feebar comme ni nga xam ne mooy dal nit bu dee da changer climat jóge sa dëkk dem feneen foo miino euh, léegi nag bi mu demee noonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen digal ñu dem ci àll bi boole leen ak ki nga xam ne mooy yor géttug jullit ñi euh, di ko toppatoo ngir mu leen di jox ci soow mi te di leen ñuy naan ci soow mi di ko booleeg sawu géléem yi bi nga xamante ne noonu lañu def ba wér ba wér xadiis ba boo demee ci sax yi Seydina Anas moo ko nettali radiyallahu taala wa arda bi ñu wéree waaye delloowuñ naar ba xoromam ñu wër non seulement daal di sàcc gàtt gi jël ci mooy lool moo doon bayt bokk na ci baytu maalul mooy seen alal loolu la doon doon alal doo xam ne ñépp ko woon seen xar yeeg seen bëy yeeg yooyu yépp am na koo xam ñoo xam koo xam ne moo ko doon toppatoo ndax ñoom du nekk ci biir kër yi dañuy ut ñax mu ñu soxla yooyu ak caawa mi di wër waaye bi mu bi ñoom urani ci ñoom yonent mi alayhi salaatu defal leen njekk lool ñu naan ci soowu gëléem yooyu ak saw yi boole ko sawi gëléem yi bokk ci liy wane ne li gën dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi comme li mu ne ngiiru imaam euh, Maalik ak imaam Ahmad ibn Hanbal këne saw li nga xam ne ma makulul laxm yi ñuy lekk seeni yàpp loolu seen saw ak seen yooyu noonu nekkul loo xamante ni nii dafa sobewu sobewuwul ndax bu dul woon lool dul leen ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam du leen ko naan loo takaana yusalli yonent mi alayhi salaatu wasalaam da doon julli fii marabidil ghanam fi nga xamante ne nii mooy géttu xar yi dafa doon julli voilà kon loolu day wane ne seen yi ñuy lekk seen yàpp animaux yi ñuy lekk seen yàpp seen saw ak seen dem àll yépp du sobe voilà xadiisu urani yuuna yi bokk na ci li nga xam ne ñoom moom la ñuy tegtaloo waaye loolu duñ ci gën a dugg euh, ak euh, xóotal yi loolu baax na noonu waaye pour wane ne lii nii nga xam ne lii bokk na ci dalilu euh, bokk ci dalilu waa mazhabu imam Malik ak imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim léegi ñoom kon delloowuñu naar ba xoroma ñu wér li ñu def bi ñu wéree ñu daldi sàcc ci jur ji yóbbu troupeau bi waajoon toppatoo ci leen doon dimbalikat di ne woon seen médecin dégg li ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax defal leen loolu ba ñu wér ñu jël gàtt gi di yóbbu am na ci yenn waaye mu dem waa ji dem di leen dab euh, am na ñu ne yasaar lu tuddoon radiyallahu taala anhu di mawla rasulillah am na nag ñu ne mbokk seydna abu zar abu zar la woon alxifaari radiyallahu taala anil jamii mu dem di leen ko wax ngir euh, opposé ci li ñuy def gars yi daal di koy rey nan lañ ko rey ñu dagg loxo yi dagg tànk yi jël ay ay ay dég dég ndég jam ko ci ci ci wi ba pare daal di jël bët yi ñu daal di koy tuur bënn bët yi bët yi tuur ñu rey ko rey gu ñaw daal di dem seen yoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci bëccëg gi xabaar bi daal di koy dikkal këne waaja orani yu na ya non seulement jël nañ troupeau bi mais rey nañu ka nga xam ne moo nekkoon sàmmkat ki doon sàmm bata betaayu jullit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal leen topp keroog nag bi nga xamante ne nii ci la leen di topp di leen kii euh, ki nga xamante ne moo jiite woon mbooloo moomu euh, moo doon Kurz ibn Jaabir al-Fihri euh, même xadiis bii nag di xadiis imaam at-Tabaraani biñ la wax moom dafa da'if même bu dee ne am na yeneen yu ñëw di wax histoire bi moom moom am na cosaan bi mu ngi ci saxiix saxiix imaamul Buxaari imaam Muslim waaye rahmatullah alayhi ma waaye le fait que euh, mu ne keroog noonu bi ñu rayee euh, ki nga xam ne mooy gàtt boobu yonent bi alayhi salaatu wasallam ba pare jiital giléem yi ngir yóbbu ko moom ci xadiisu imaam at-Tabaraani bi dane ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fii aathaarihim xaylan min al-muslimiin amiiruhum Kurz ibn Jaabirin al-Fihri mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yebal ay jullit ci jullit ñi ay chevalier yu mag ci ñoom ne leen topp leen ko dem leen topp leen leen nu ngeen mën a def na ngeen leen indi keroog ki nga xam ne moo jiite woon loolu ñooñu moo doon Kurz ibn Jaabir al-Fihri bi allahu akbar xoolal moom mi ne woon min bu yàggul laata muy toog mu bokkoon ci gawar iblis yi ba ñëw di songu dëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yóbbu seenu seen seen gëléem yéeg yooyu tey suñu boroom daal di koy changer waaw ba ñi nga xam ne ñoo def loolu moom tay du moom lañ dàqi mais moom mooy dàqiwaate allahu akbar gis nga de yuulijul layla fi nahaar wa yuulijul nahaara fil layl yàlla mooy mooy loolu nit dina mel nenn ba nit ñi naan dañuy désespérer mais yàlla changé kii moos xam nga ne bi muy ci ghazwatu Safwan bii bi muy songu kii bi ku leen ne woon ne waa nooy ku baax lay doon ba dina defi action yu mel nii loolu nga gis ne kon xam-xamu yàlla buur yàlla loolu lay dogal bu kenn naan diw moom comme que ci lu bon la nekk léegi c'est fini moom moom ku bon la safara la jëm ah ah loolu bu kenn taxaw place borom bi di jéem a wax ci loo xam ne xam-xamu keseem la. kon mu ne kon keroog ñooñu biñ leen dàq yee ki leen jiite woon mooy kursu bi Ibn Jaabirin al-Fihri. bi nga xamante ni nag ci la leen dàq ji euh, ñu daal di dem fekk euh, benn gël benn jigéen lañ lañ fa lañ gis euh, mu dal di leen ñoom ñu daal di koy laaj mbooloo moom ci saxaaba yi ki leen jiitoo de Kurz ibn Jaabir al-Fihri radiyallahu anhu ñu daal di romb benn jigéen boo xam ne dafa yor benn mbaggu ci giléem yi di lekk non lekkul sax da koo téye di dem mooy boo xam ne dañ koo rey ba fees ko ñoom ñu mu ñu gis ko mu ñu ne ko euh, mais yow ñu laaj ko ne ko ndaw si soxna si yow foo jële sa lii nga yor mu ne man daal dama romb ay nit ñoo xam ne naxaru ba'iran fa atuni hadha wa hum bi tilka ñu ne leen ndaw si ne leen ah man de côté bii nag ci xadiis bi wérul imaam al-Waaqidi moo ko soloo ci al-Maghaazi bi sanadin da'if mu ne moom dane ndaw si ne leen man daal damaa romb benn mbooloo boo xam ne daal rey na dañoo rey rendi ak gëléem dañoo loj ak gëléem ñoom nag ñoo ma jox lii ñoom nag ñu ngi distance tel fa lañ nekk ñoom Kurz ibn Jaabir radiyallahu anhu daal di fay dem fekk ne ñoom la ñu jàpp leen ñoom ñépp biñ leen yóbboo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen def ni nga xamante ne noonu lañ def ñële ki nga xam ne moom lañ rey muy sàmmkat boobu noonu radiyallahu anhu ñu daal di leen def lool ba pare ne bu leen kal ka foofu ñuy ñaan ñu may leen ndox mu ne leen kenn may ndox foofu lañ leen bàyyi ba ñu dee ndax ñoom asawullaha wa asawu rasul dañoo mooy yàlla mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ñu tuubee ba pare ñu naan déet li leen dal dal leen ñu daal di leen euh, jox koo xam ne moo leen di toppatoo amul dara lu ñuy def ñu rey ko daal di bënn bët yi jël ay ndég jam ko ci làmmiñ wi dagg loxo yi dagg tànk te lool borom bi waxoon na gis nga ñi nga xam ne dañuy wër ci suuf si yasawna fil ard ba pare di fi def fasaadan an yuqatta'u ñooñu seen kii mooy ñu def leen noonu dagg leen rey leen rey boo xam ne bu kii way aw yusallabu wala ñu laal di leen pendre daaj leen ba bu ko defee wa aw yunfaw minal ard walla ñu exiler leen ndax lan loolu gis nga boo ko defee dina tax ñeneen yi dina dina dina dina tax ñeneen yi ku sa xel di waaj dem ci loolu nga xam ne lii moo lay xaar kon ñoom noon lañ leen def fay leen li nga xam ne moom lañu defoon ñoom ñoo jóge jógewoon ci ñu gin leen a xam ci Uraniyun keroog nag fatxu Makka bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ubbi Makkatal Mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman ci riwaaye boo xam ne imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi moo ko soloo ci saxiix bi moom Kurz ibn Jaabirin al-Fihri radiyallahu taala anhu mu ngi àndoon ci ñi nga xamante ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digaloon muy ñu àndoon ak Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu taala anhu nga xam ne bi muy dugg ci dana ko yow jaaral min a'la Makka moo jógee ci kaw Makka ñu def ay mbooloo yu bari ñiy dugg fii ñiy dugg fii ñiy dugg fee Seydina Xaalid ibn al-Walid nag dana ko yow jóge mooy duggeel Makka ci kawam mooy jógeel ci noor bi bu doon tey ci kaw daal di dugg si léegi moom Seydina Fihr ibn Jaabir ci mbooloo moom la bokkoon euh, waaye ci bés boobu noonu bi ñuy dugg Makka ñoom accrochage bu amoon ak yenn ci kuffaaru Quraysh ni ci la Seydina Kurz ibn Jaabir daal di génne àddina te du moom rek ak Hubaysh ibn al-Ash'ar alxuzaa'i ñoom ñaar ci lañ leen rey ci accrochage yooyu amoon ci ñi àndoon ak seydina xaalid ibn al walid keroog ci fatxu makka radiyallahu anhu te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam new leen loon duggaleen foofu kon moom foofu la génne àddina ci yawmul fatx mooy bés bi nga xamante ne ni ci la ñuy ubbi makka du huitième année bi ci la génne àddina ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te ki ne woon amiram di Xaalid ibn al Walid radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma